أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المرس وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد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 qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam annaa'ihatu idaa lam tatub qabla mawtihaa tuqaamu yawmal qiyaamati wa alayhaa sirbaalun min qatiraanin wa dir'un min jarab rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa nag kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn hadis bii nga xam ne moom lañ nekk muy euh, chapitre biñ nekk muy trois cent deux ci kitaabul umuur al manhi anha li wax baabu tahrim an-niyaaha ala al mayyit ba nim jeexe nga xam ne day xaraamal li nga xam ne mooy di yaxaw di yuuxu euh, euh, nit koo xam ne dafa génn àddina Hmm. ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis mille six cent lañ mujj woon gis soixante trois mu ne woon waani ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala ishtaka Sa'd ibn Ubaadata radiyallahu ta'ala anhu shakwa fa ataahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uudu fa ataahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uudu bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna mu nekkoon xadiis boo xam ne jiitu woon na mu gisoon ko hadis neuf cent tey ñu continuer muy hadis mille six cent soixante-quatre mu ne waan abi Malik mu ngi jële ci saxaaba woo xam ne mooy abu Malik abu Malik hmm, al ashari yi ko joowoon ci ashari yu na yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ko joowoon yaman di mbokk Seydina ki gën a siiw ci ñoom nag mooy Seydina Abu Muusa mi ngisoon xadiisam fan yee nga am na xadiisam am na beneen xadiisam buy ñëwaat buñ jógee ci bii bii ñu nekk bi ci tegu bi ci teguwaat moom laal imaamul xaafiru euh, di indiwaat xadiisam moom seydinaa wa mawlaana abdullah abu muusa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu léegi kon mu ne waan abi malikin al mu ngi jële ci seydina mawlana abu malik ah ko joowoon ci ñoom kon ci waa yaman ash'ari ci ash'ari yu nay annahu qaala nee na qaala rasulullahi wax na rasulullah ah. ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan la wax mu ne an-naa'ihatu waaw mooy ndaw si nga xam ne day yuuxu yenn ñi deen walee pleureuse waaw loolu moom du métier bu baax waaw <laughs> parce am na ñoo xam ne dañ leen di fay uniquement ngir loolu mooy dañ leen di fay ngir jooyal nit ñuy jooyal nit ki <laughs> loolu nag yii nii yii nii yii nii la waaw dañ leen di fay ngir ñuy jooyal nit ki waaw faatule nga léegi naa ut nag koo xam ne moo may jooyal bañ xam ne naqar daal dina may dal bu ko defee moom tamit mu ñëw comme que dañ koo fay rek mu yuuxu nag tël tël tël nangam ak nangam kay yaxaw kooku yaxaw yu kenn xamul gi fan la ko jële quoi mais loolu mooy li nga xam ne nag moom la yonent bari saa saam xaraamal waaw ne am naa i xatu gis nga waa jooju nag di liggéey loolee waaw gis nga idaalam tatu gis nga bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu tuubut non bu tuubut qabla mawtihaa yaata muy génn àddina gis nga bu tuubul kooku xam nga lu moo koy na la eh, tuqaamu lii de la yelloo waaw waxoon nañ la ci bunt bee ñu génn xadiis bee ñu génn est dinañ ko teg loolu nag ci machi atu borom bi kese la nekk mooy bu soobee comme lii yore saa sa wax shaa ah mu mbugale bi ci lii lay mbugale wala rek mu jéggale waaw yo walakin yu'azzabu bi hada mu joxoñ làmmiñam moom yeneen saa salaam ci loolu yàlla buggale aw yarham waaye sinon moom bu ko toppee ci loolu moom mooy waajooju moom elle est morte quoi ndaw soosee ay mbiram mu ne an naa ay kon kooku gis nga bés bu tuubut <laughs> di def loolee yaxaw yi bu nit génnilee moo xam bosam la wala nañ koo fay deewu boppam wala moom dañ koo fay wala yu mel noonu la def noonu gis nga bu dóobal yawmal qiyaam dañ koy taxawal tuqaamu dees na ko taxawal yawmal qiyaamati bésub taxaw taxawaay ba mu yawmal qiyaam wa alayha sirbal dees na ko solal ab xamis mooy yére boo xam ne day jóge ci kaw ba ci suuf boo xam ne min qatiraanin wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah allahumma sallim la hawla wala quwwata illa billah waaw nga xamante ne euh, mooy mooy dañ ko koy cuube xasiraan mooy yére bi la yére bi benn diw la boo xam ne moom lañuy diw garab kii gëléem yi nga xamante ne dañoo feebar waaw dañ naan alqitraan ah di wax xatiraan nga xam ne mooy bu ñu euh, bu ñu xóoyalee benn bu tàng njër la ciy génne comme niw usaaratul ak nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy jus ba ciy génne ndax tàng moom lañuy boole ci li nga xamante ne mooy yéere bañ koy salal moom lay àndal waaw am nañu koy wax xatiraan tamit day genre goudron yooyu waaw xam nga moom saa yi ci tàngoor bi yow ma xiyam saa yi jant bi li la ci ñu tegal loo xamante ne yére goudron la. la hawla wala nag mu ne loolu lañ koy solal min qatiraan wa dir'un min jarab dir'a xamis bi ngir jigéen la ah sirbaal yi ngir góor ñi. waaye xamis dañ koy woowe ngir jigéen ñi tamit mooy xamis mooy li nga xam ne rek day jóge ci kaw wàcc yére bu gudd lay doon waaw sirbal moom lañ naan serwel en français nga xam ne ci ndigg lañ koy takk mu wàcc mel ni saaru caaya yooyu waaw moom lañ koy solal wa sirbaalun wa wa dir'un bokk min jarab waaw waaw waaw boo xamante ne nii mooy da ngay gis feebar loo mooy yaram wi bu taxawee noon dañ koy sëmbal sotti ci kawam teg ko buggal moo xamante ne ci cërëm yi lay nekk nga xam day am ay góom waaw waaw fépp ora ñenn ñi ne mooy ay ay góom yu metti la ko borom bi teg comme si daa soloonub yére boo xamante ne dir'un min jarab boo xamante ne moo koy jural yaram yëpp nekk ay pax ay góob fu nekk waaw ak takk gi muy takk ak kasaw gu kasaw gi nga xam ne mooy génn ci yaramam yi waaw ñu ne loolu la waaw loolu la nga xam ne bu ko xolee day créer ci moom ay góomi yoo xam ne kenn du xam ni mel xesew na salte na nëb na ba pare di ko lakk-lakk boo xam ne c'est insu c'est insupportable mu ne xadiis boobu rawaawu soloo na ko hmm? ki nga xam ne mooy muslim al imaamu abul husayn rahmatullah alay léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad indi na ko ci musnadul ansaar hadith abu malik al ash'ari rahima radiyallahu anhu waaye al imaamu ibnu maaja al qazwini indi na ko ci kitaabul janaa'iz baabun fi nahyi an niyaaha al imaamu abul husayn kanta moom mu ngi ko indi kitaabul janaa'iz baabu tashdiid fi niyaaha wow la gondi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettanu sunu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba ne Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala gane àddina 159 génn àddina 235 qaala mu ne haddathana Affan nekk ñu nettali mooy Affan di Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Usman al-Bahili rahimahullah al-Ansari mawlahum al-Bahili al-Basri al-Baghdadi as-Saffar rahimahullah gane àddina 134 génn àddina 220 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Aban ibn Yazid mu nekk nettal mooy Abaan ibn Yaziid di Abaan ibn Yaziid al-Attaar Abu Yaziid al-Basri rahimahullah génn àdduna vers les années cent soixante mu ne Imaam Muslim ne la ha taxawal mën di la beneen tàllale wa haddathanii Ishaaq ta hadiis bi nettali na ma ko man dong dong dong dong sama sëriñ di Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj gis nañ ko ci jotaay boole bi ci jiitu woon Abu Yaquub at-Tamiimi al-Marwazi an-Naysaabuuri génn àdduna deux cent cinquante et un rahmatullah alayhi mu ne wal lafzu la yi may indi fii moom la ñeel hadis bi nag ginnaaw guddul imaamu an-Nawawi indi fii dinañ ko gis léegi ma ne axbarana moom Ishaq mu ne nettali nañu Habban ibn Hilal suñu sëriñ di Habbaan ibn Hilaal al-Baahili yu Abu Habib al-Basri yu ñii ne Kinaani la génn àddina la 216 am na ay wute rahmatullahi yaani qaala mu ne haddathanaa Abaan ñëwaat na muy Abaan ibn Yaziid ma la gisoon nañ ko sànq qaala kon hadis bi ñëwaat kii kooku mu ne haddathanaa Yahyaa mu ne nettali Yahyaa di Yahyaa ibn Abi Kathiir Saalih ibn al-Mutawakkil ñii ne Abu Nasr ñii ne Abu Kathiir ñii ne Abu Ayyuub rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a génn àddina 129 am nañu ne 132 wallahu ta'ala a'lam anna Zaydan mu ne ki nga xam ne mooy Zayd di Zayd ibn Salam ibn Abi Salam mooy kan Mamtur al-Aswad al-Habashi ad-Dimashqi moom dañ ko fi gis léeg-léeg axu <laughs> Muawiya ibn Salam waaw mooy kii mooy Mamtur rahimahullahu ta'ala kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko moom mu ne hmm? haddathahu moo ko nettali anna aba salam mamtuura ngoo ko waa kii mooy mamtuura ah mooy mamtuura ngi <laughs> zayd zayd kii la frère muawiya ibn la ñoom sa abu salam mooy seen baay muy zayd ibn salam salam abu salaam nag mooy seen zayd ibn salaam ibn abi salaam mooy maamam mooy abu salaam te mooy mamtuur moo nekk nii mu ne an mooy zayd jële ko ci maam ji di aba salaamin mu ne an aba salaamin di mamtuur abu salaam al aswadul am ñii ne nuubi la woon mooy nubi la dëkkoon wala ca soudan rahmanullah alay hmm? fala cosaanoo woon quoi rahima al bahiliyu ad dimashqiyu al a'raju rahimahullah moom tamit kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko léegi mu ne haddasa wanna ba Malik al-Ash'ari haddasa moom mam tuur di Abu Salam mu ne Abu Malik al-Ash'ari moom nag dañ ne turam dañ ci wute ñii ne al-Harith ibn al-Harith la tuddoon ñii ne dañ de Ubayd la tuddoon ñii ne Ubaydillah ñii ne Amr ibn Malik ñii ne Ubayd ibn Amr ñii ne Ka'b ibn Ka'b ñii ne Ka'b ibn Asim ñii ne Amir ibn al-Harith ibn Hani ibn Kulthum ñii ne Harith ibn Malik waaye loolu lépp en tout cas li mu siiwoon mooy Abu Malik Malik ñii euh, Abu Malik ñii naan Abu Amir mais Abu Malik euh, ki nga xam ne mooy al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala génn àddina ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom nag ci Ash'ari la woon bu la kee waxee Imaam Ahmad ne musnadu waa Ansaar mooy daa amoon ak ñoom alliance waaye tekkiwul ne moom nii que Ansaar yi min anfusihim la non non laysa min anfusihim bokkul ci waa lansaar dëgg-dëgg waaye ci ashar yi noonu même bu dee ne lansaar ñoom seen cosaan mooy yaman waaye moom ni <coughs> di ma di abu malik al-ashari moom ci ñële la bokk rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a haddathahu mu ne moo ko nettali anna nabiyya sallallahu <coughs> kon hadis bi gën gudd mu ne yonent bi alayhi salaam nee na arba'un déglu ñeenti ngi fii ummat yi ci sama xeet wii fii amril ja min min amril jaahiliya ci mbiru ñoom ñoo xam ne ñoo doon dund laa l'islam bi ñëw nekk ci griir ak cànkote loolu ñeent yi moom ci sama waa ñoñ ah ci mbiru waa jaahiliya la waaw laa yatrukuhunna laa yatrukunahunna sama xeet mooy en tout na ci ñoom ñoo xam ne du ñu ko bàyyi mukk waaw loolu nag tekkiwul ne ça veut dire bon kon kay wa sadiqul masduq yeneen saa sam kay lu mu nettali noonu la demee comme que daal nee na lii moom saa yi daa takkoog ñun xeetam la yëdu ci deen ñeent yi kon nag bàyyi leen gaay ñu def yu ñeent yi kon bu ci ne ñu ne la ah borom bi bu la waxee ci alxuraan ne am na ñoo xam ne dañuy weddi yàlla est-ce que ça veut dire que loolu mooy yow weddi yàlla yow léegi nooy def doo fexe bokk ci ñi nga xam ne ñooy jël yàlla yow <laughs> voilà dëgg li mu wax noonu lay demee noonu la demee waaye est léegi mooy da bàyyi sa bopp di bokk ci ñooñu baaxul ni waaw ñépp xam nañ ne examen fu mu am ne fu mu amee am na ñuy réussir yow da bàyyi bokk sa ci ñuy échouer yow walla kon bàyyil sa waxi caaxaan yooyu kon arbaun ñeent ngi fii ummati sama xeet min amril jaahiliya ci waa ñu réer ñi lañ bokk laa yatrukuunahunna duñu ko bare <laughs> bi njëkk al faxru fil ahsaab mooy di Eh, eh, eh. di puukare woo fi nga bokk waaw alxasabu nasabu alqawlu almufid axrajahu shaykhaani an abi sa'iid wa an abi hurayrata haadaani qad saahabahumaa rida rahmaani gisoon nañ ko <laughs> ca masaali mu ne alwal xasabu nasabu zal qawlu lu mufid axrajahu shaykhaani an abi sa'iid wa abi hurayrata haadaani qad saahabahumaa ridaa rahmaani voilà mooy alxasab di wàññ say mbaaxi maam fii lañ bokk ak suñu askan ñooy nangam voilà <laughs> waaw nit ki di ko wàññi ci seeni kili seeni seeni mbaax seenu njàmbaar seenu man a wax seenu leer ay kii nekk ay kilifa di ko jële ah kaabiran an kaabir di ko jële ci bàyyi bàyyi di ko jëlee ca doom ca ca ca maan ya ñu koy dëgg tuddante loolu la yeneen saa sam ne loolu du deñ mooy nekk di puukarewoo sa mbaaxi maam <laughs> waaw di ci rëy rëylu di wane ne ñeneen ñi bokk yéen du ñu yéen bokk ñoo yéen parce que suñu askan nangam ñoo defoon nangam ak nangam waaw seeni jaloore waaw ngir lan yëgati sa bopp suufeel sa bokk jullit looloo la a jóg xam ne yéen xam nga ne bokkuñ classe wal iyaadu billah loolu mooy li nga xamante ne loolu li nga xamante ne nii loolu mooy li nga xamante ne nii daganut waaw waaw waaw li sa baaxu baam kenn waxu la bu nga bàyyi xel waaye sa maam sa bàyyi li ñëwoon lu baax loolu xam nga ngir wàlla ngir yow nga fexe mel noonee mais pas di ci puukarewoo te yaa gën a sori ñoo ngir toroxal nit wàcce nit yëkkati sa bopp parce rek sa maama diw waaw loolu mu ne loolu moom ci waa mbiru jaahiliya la moom te lii gis nga de wallahi laqad sadaqa as de <laughs> ni ci ñun da saa su ne ñoo xamante ne fu ñu nekk ñoom daa mel ni ñoom seen kër ñoo gën keneen waaw même bu ñu ko waxul directement seen wax yëpp loolu lay jundu waaw moom daa am loo xam ne moom sante ko yàlla te loolu yëpp ay wax yi neen la sante ko yàlla moom daa nekk lu yoo xam ne man la ñàkk ñu wax ko rek <laughs> ñoom daal dañuy tagg seen bopp ba nga jàpp ne ah wii de moom ku ci bokk moom texe nga ndax bokk kese amul sax waxuñ sax ñoo ci seen bopp luñ def waaw te laysal man yaqulu kaana abi inna al man yaqulu ah, ana la waykatu arab moo xoon <laughs> gis nga ak ak ak ak ak cam nekk guerrier jàmbaar waaw nekku rek koo ne tout le temps moom moom moom moom moom soo palma palmarèsam lépp mooy saa bàyyi saa maam kankaa moom mu ne loolu moom taxul ñuy wax li tax ñuy wax mooy yow mi yow ci sa bopp lan nga def yow ci ne sa maam ne woon waxal yow nga def tax du yem ci wax loo xam ne c'est palpable luñ mën a laal looloo am solo mais yow defoo fi dara di bubboo sa maam rek saa maam saa maam saa baay saa baay assez arrêt waaw kon benn na ngoog mu ne bii moom duñu ko baax alfaxru fil ansaab di puukarewoo fi al ahsaab fi ñu bokk waaw ñoom bii woon ñoom biiw alfaxru fil ahsaab di puukarewoo ñoom bii woon ñoom biiw voilà alfaxru fil ahsaab kon bu njëkk baa ngoog ñaareel mu ne wa taanu fil waaw ñoom ba ñu yëkkatee seen bopp alhamdulilah di jam nag ñeneen ñi nañ ko siqal yéen ñi ngeen xam ne du ngeen tus doolaa bon yi ngeen doon <laughs> lébu yu bon yi ngeen doon xamu ngeen tus waaw ba pare di leen di leen di leen di leen jam ci parce ay lébu lañu di leen jam parce que ay séeréer lañu di leen jam parce que ay manjaag lañu ah tukulóor yu yiis yi ngeen doon bon ko buusat <laughs> waaw di jam nit ñi parce que ñoom di dugal ak ayib ak ayib ci nasabu nit ñi ci askanu nit ñi mel ni yow ñoom yow yaa choisir yow yaa tànn fi nga bokk wala ñoom ñoo tànn fi ñu bokk déedéet yàllaa tànn wa rabbuka yaxluqu ma yashaa wa yaxtaar ma kaana lahumul xiyara borom bi wax sa borom yow sayyidina Muhammad alayhi salaam mooy tànn mooy bind lu ko soob tànn ca la ko soob lu ko neex mu boole leen lu ko neexul mu bañee boole maakaana humul xiyara nit ñi amul kenn koo xam ne yaa tànnal sa bopp ma nga bokk moo tax waxi caaxaan yooyu naan diw moom ca xabal waaw diw bu newul woon baayam wala bu newul woon ndeyam wala bu newul woon kiiwam sax dinañ nekk par force ak lool da wax lu la neex da bàyyil tàcc waaw bëgg rek pompeel sëriñ diw wala doomam bii nga xam ne nee ngeen mooy bi gën a ngeen naan ca amal lañ gise woon nag nangam ak nangam daa ngi wax loo xam ne xamoo ci dara da ngay ñeme yàlla da ngay wax lu la amul doo bàyyi wax lu am yow boo moytuwul li ngay añee rek xamoo ko te li nga reere woon yaa mille neuf cent yow bu dee am na fi fanweeri at ñu ne la sawaay en deux mille jour ni tey ah même jour ni tey le trois rajab mille quatre cent Euh, mille quatre cent kese yemal ci non mille quatre yow lan nga añe woon sa waay xamu ko waaw le vingt cinq décembre deux mille lan nga añe woon sa xamu ko di ñeme yàlla naan ca asal di wax asal yow yow doo bàyyi ñeme yàlla nga gis ñenn ñi moom ay perroquet lañ dañoo dégg ay ay gaa yi di wax ay ñeme yàlla naan ñooy ñooy ànd ak oustaz di ànd ak sëriñ bi di ko gàmmu la ko waxal ay ci suufu tànk yu amul di pomper di wax lu amul am ñoo xam ne wax yooyu la ñuy tibb ba mu doyal di ko bombax ñeneen yi di ko rimb ñeneen ñi ko sonal nit ñi ko fotokal nit ñi fu ñu di ko waxaat nag ngir gaa yi di tàccoo ko tëb ko dal ci sëriñ diw wax leen lu dul dëgg di ngeen wax amul asal dara nga xamul nga ay kii baayam ji bu ko jurul sax taalibeem lay doon di nga daje ci ndaaru duniyaa ñett li yooyu kii jaay fattasu ma ne loolu lépp amul bu dëgg kat moo leen ko wax moo leen ko wax wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara la borom bi wax loolu mooy dëgg waxu alxuraan ngay jëndee waxu caaxaankat yoo xam ne xamuñu sax li ñu reere woon yaa dix ñuy wax ñuy ñeme yàlla naan dañuy wax ci wàllu azar ak walla di dëgëru fit waaw di wax na gaa yi di jug di leen joxe àddiya joxe leen àddiya ci lu am solo kii li muy wax du dëgg li ci seen poos yi kese lay tonni te bu ngeen xëyee utib dépasse bàyyi loolu yëkkatiwul kenn waaw ña ko bëgg a dégg nag ñoo xam bu dee muusuñu ñoo am ñoo ñoo xam waaye li boroom wax ci suuratul qasas mooy dëgg wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara sa boroom yow Seydina Muhammad mooy bind lu ko soob tànn ca lamu bind lu ko soob boole leen lu ko soob bu bañee a boole jaam yi amoon na la ñuy tànn ci lool amul kenn koo xam ne moo tànn borom bi mooy tànn boole am ñoo xam ne day bind du leen boole ci dara même bu dee ñoo bokk akkan seen xol yi féewaloo même bu dee ay seex lañ ay jumeaux lañ ko rabbuka kooku koy def sa borom ndax mooy yaa muqallibal mooy al muqallibul qulub musarriful qulub kooku mooy Allah waaw kii wo e soppate ko ci xolu nit ñi di fa jàllar bi nu ko soobee comme ni yeneen saa saa wax waaw sëbbit <laughs> waaw yow borom maa ngi ñaan nga saxal ma ala ta'atika ci di la topp waaw é eh, caaxaan naan ay diw ak diw ak diw xamu ngeen tus ci li ngeen di wax waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu wa tonu fil ansab jàpp askanu nit ñi ñaareel di leen jam waaw <laughs> di leen jam waaw parce ay noir lañu man arab yi laa ma leen di jam waaw parce que ay noir lañu waaw c'est noir yi nga xam ne baaxuñu dara nangam wala arab yi bar noir nga boo xam ne panafricaniste kat ci kat yu mag yi gëm loo nañ la ne le premier homme est noir du dëgg <laughs> le premier la premier homme fan la nekk noir Seydina Adam noir loon doo bàyyi kàcc ñu naan la lusee ci caaxaan yooyu ñu naan ay découvert en Éthiopie yi fi caaxaan yooyu mooy lam <laughs> nit ñi dëkk bi dëkk rek li ci suuf yëpp mënuñu koo fuyee ba xam li fi newoon léegi nan lañ lay waxe trouver benn mbir fële naan la moo gën a yàgg après après mooy ci li ñu gis ñoom est-ce li ñu gis foofu la xam-xam tàmbalee fa la yem kacc <laughs> waaw bu dee ñoo nga dégg ci panafricaniste yi tàcckat yoo yokk historien panafricaniste yi naan ay l'Afrique c'est le berceau de l'humanité du dëgg l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité l'Afrique du berceau de l'humanité bu dee ki njëkk a dundu ki njëkk a nekk ci kaw suuf fi mu nekk nekkuloon Afrique maam Adama wàccul Afrique arrêté leen seen caaxaan yi ngeen xam ne moom ngeen ni nekke yu lëndëm yooyu gaa yi nekk ba dee yàq seenu dund ci Mali fort ndax di déglu ñoo xamante ne nii tekkiwuñ tous même bu dee ne am nañ xam-xam te domaine dañuy wax am na luñ ci xam côté bii ay tojaange kese lañ ci wax waaw wal iyaadu wallahi billah kon ñaareel bi nga xam ne gaa yi duñu ko ba ginnaaw bi ñuy puukarewu ñoom di yëkkati seen bopp ci wàllu seen askan moom ngir tuutal keneen ki moo tax yonent saa salaam dajale leen ne ñaareel bi mooy di at taamu di jam nit ñi rek fil ansa bi parce que fii lañu tosaanoo waaw waaw naar yii ni ñu bonee naar ni mu saltee nangam parce que rek naar kese la yow yow yow yow yow yow yow dar na problème mu ne ñetteel wal istisqa bin nujum mooy bi au bu ñu bëggee baaw naan ñu ñaan borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moom dongu ci loxoom la nekk waaw yabsutu rizqa liman yasha mooy sàllalal euh, euh, euh, wërsëg bi jóge ci taw beeg ci leneen ci ku ko soob ah au lieu ñu ñu ñaan ko seen boroom déedéet mooy biddiw yi lañuy jaar waaw ci biddiw yi waaw ndax seen jàpp ne biddiw sàngam moom ñoom du tax bu xewee ñu yaakaar euh, euh, borom bi da ciy jaarale ñu ne ah lii de borom bi ci maa xam yàgg nañoo wax ne biddiw bii bu ñëwee mooy daanara lii comme nag nuage yi comme nit ñi nga xam ne loolu yàllaa ko kenn waxul loolu nga xam ne yow fi mu ne bu ngeen tiitee bekkoor am bekkoor am ba ngeen ñaan yàlla ba gis nuage yi di ñëw xiin yi loolu da ngeen di yaakaar yàlla taw parce que la leen miinal doomu aadama yi mais du